cheikh bi laaj bi mi ngi jóge Amérique euh, ñaari laaj la wax ci benn laaj mu ni soxnaam danoo toog bis mu ni ko soo takkee ñaareel moom bay boo nga may ma sama baat te nee na fi ñu toll nii gis na koo xam ne moom bëgg na ko bëgg ko lool te bëggul mooy donte nag coytu na ko kooku ne ko man am na koo xam ne euh, daf maa bëgg waaye kooku daal takkagul waxagul ci takk mu ni ndax bu ko fësalee mbëggeelam ne ko dama laa bëgg a takk dina dagan wala du dagan alhamdulilah dafa toog sox maam mu ne ko boo takkee keneen soo boo nga may na sama baat loolu de moom daa wax lam bëgg dafa ñaan itam ndax moom da koy may baatam ca loola loolu moom mooy xool mooy xool boppam su fekkee moom da ko diggee moom ne ko su ma takkee keneen soxna naa la sa baat waxu na ko danaa la su ma takkee keneen rek kon nag mooy may naa baat kon de bis buñ ko fasalee rek na xam ne soxnaam tas na waaye nag ginnaaw kële dafa ñaan te tontuwu ko néewu ko su ma ko defee may naa la sama baat may naa la sa baat su boobaa wax jooju ay wax la rek ab demande la daal buñ déposé fi béréb di xaar borom kon la ca def ci wetu jëkkër ji ci la defe ndax bu takkee soxna da koy may baatam wala da koy gàntu bu ci ne sañ na ko amma kam gis nag ne daf ko bëgg te wax naa moom mu ne ko am na kàddu yu fi nekk kooka moom daa war a daal di reculer rek dellu ganaaw te boppam ak làmmiñam ba keroog ko ndaw sa di wax ne ko kat ki fi nekkoon moom ay kàddoom jeex na siqatun dara su fekkee a ngaa bëgg a wax man nga ñëw wax su boobaa sañ naa delluwaat ci moom waaye su loolu du ko sañ ndax waxaale ci kaw waxaale lay doon te loolu daganut wallahu taala alam